dañuy ñëw daal di lay daal di koy muur ak seen laaj waaw ci ndigalu seen borom ndax ñoom laa ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bu ñu mooy mukku bu ñu mooy mukk seen borom tabaaraka wa seen ndigalu borom te duñu def dara lu dul loo xam ne boroom bay leen ko digal waaw kon malaaka yi waaw gane non loolu moom waxi caaxaan la caaxaan la malaaka du manula mooy borom bi non loolu nettalit caaxaan la quoi ça n'existe pas mooy wattaba'u ma tatlu shayaatinu ala mulki Sulaymaana wa ma kafara Sulaymaana salay Sulaymaanu walaakinna shayaatina kafaru yu'allimuuna an-naasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakayni bi baabila Haaruuta wa Maaruuta non non Haaruut ak Maaruut du ñooy malaaka Euh, <laughs> c'est pas notre sujet mais dama lay tegtal yaa bay comme que am nga bon questionnement boo demee ci archive te boobu simple na moo tax ma ñeme la ko wax ni bu doon siira bi damay hésiter parce que daa gudd mais boo demee archive dafal tafsir les tafsir allégés boo demee foofu euh, suuratul baqara aaya 102 partie bi nga xam ne mooy wax suuratul baqara baqara ñetti partie la mook naas noonu lañ ko defoon boo demee foog naa mooy partie bu nekk au milieu boo defee suuratul baqara mooy nag mooy dernier bi parce que naas lañ jóge di yéeg boo demee foofu aay yooyu leeral nañ ko wattaba'u wattaba'u ma tatlu shayaatinu ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakinna shayatina kafaru boo demee foofu di nga fa gis hmm? di nga fa gis lii ñu la wax kon nag Euh, da ngay da dem foofu bu boobaa di nga dégg lii ma lay wax dama la koy gàttal Haarut ak Maarut ay ñaari kàccoor lañu woon ñoo daqoona njabar Babylone bi Babila Babylone gee nekk ca Mésopotamie ci Irak d'aujourd'hui ñoo fa daqoona njabar dëkkub Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ce sont plus grands magiciens alors malakay ne yi muy wax fii mooy Jibril wa Mikaala Seydina Jibril ak Seydina Mikaal xam nga koy Mikaal <laughs> Mikail <laughs> ñooñu lay wax waaw xam nga ñoom la avant avant muy wax aaya yii nii moom la jëkke foog ngay xamante wama ak li nga xam ne moom lañ wàcce alal malakay ni ca ñaari malaaka ya bi baabil a ca baabil haaruta bi ha du loolu du ak maarut ñooy malaaka yi de toute façon tur la yoo xam ne boo koy dégg xam ne lii turu julli na turu jinne la boo tax ñenn ñi ne non haarut ak maarut ay jinne lañu woon yoo xamante ne yu manoon njabar am ñu ne ay nit lañu woon sax ñaari nit lañu woo yoo xam ne des grands magiciens mais du ñuy malaaka malaaka doo gis turu malaaka yi ay Maaruut malaaka yi gis nga Jibril Israfil Azrail Mikail Malik yu mel noonu ngay gis mais ay uut sawaay uut jinne ay jinne lañu am ñu ne ñoo ay jinne lañu ah alors que ñaari malaaka muy wax mooy malaaka mu waxoon avant saar bi ne man kaana adu qul yonent saa sa waxal man kaana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin wa hudan wa bushra lil mu'minin man kaana aduwwan lillahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala fa inna allaha aduwwun lil kaafiriin lii lay wax képp koo xam ne noonu nga noonu bi yàlla nga ak malaakaam yeeg ndawam yi rawatina ci malaaka yi seen chef ya nga xam ne ñooy jibriil ak miikaala di miikaa'il ñaar bi malaaka yooyu nag lay wax ne masumaa wàcc parce que gars la woon ñoo ko doon wax ak keenu kàccoor te parce que ñoo doon yonent saa salaam moo Abul Qaasim mii xamul li muy wax ah nee na yonent la mais dégg nañ ko ci alxuraanam ji mu naan Sulaymaan yonent la woon moo moom mi xamul li muy wax ñun yahuudi ñoo ko gën a xam Sulaymaan ci ñun la wax yow suñu suñu doomu euh, buur bi la woon di salo di kii euh, David Daawud alayhi salaam mais Salomon le roi Salomon Salomon n'était pas un prophète en c'était un magicien loolu la ñu wuli doon wax kazzabuna wallahi dañuy mar ay maraakoon lañ <laughs> non nguuram gi yëpp ci magie la tegoon njabar kese la woon ah du nekkul woon yonent de borom bi nag ne leen leen nee li kàcc waaw <laughs> waaw <laughs> léegi nag bon te ñoom dañ ne woon Jibril yi Jibril moom ñun du suñu affaire quoi parce que moom bugga léegi metti moo koy indi nee leen saa saa waa teew liggéey kii kat moo la koy indi mu ne Jibril mu ne oh, ah saa yi kooku moom wuurul quoi <laughs> seulement wuurul daa soxro waaw <laughs> ah. <laughs> léegi nag borom bi nag na ne ñoom li ñuy wax noonu daan jabar boo bi ne wàccew ma woon ci ñaari malaaka yooyu waaw kantaan nag ña doon def mooy Haarun ak Maarun waaw te ñoom ñaar wa maa yu'allimaani min ahadin hatta yaqula loolu ñoon jàngal kenn lu lañ lay wax innamaa nahnu fitna falaa takfur ah fitna lañ de xam-xam bu ñuul lañ yor de bul weddi nga ne loolu comme que gaa yi baaxuñu nan lañ koy wax ma ne la moo <laughs> doon na leeral lool ci tafsir bi <laughs> ne maa bi tekkiwul wama unzil la ñu wàcce de mooy wàccewu ma man borom bi ci ñaari malaaka yooyu di Jibril ak Mikail alayhi salaatu wassalaam wàccewu ma ci ñoom li nga xam ne mooy sihr que sihr rek côté satanique la côté lëndëm la borom bi du moo wàcce lool ci ay malaaka borom bi nag àddina bi lépp lu fi am lu neex ak lu naqar lu baax ak safaan moom la neex te ci ndigalam la amee waaye jaarale wu ko ci ay malaaka waaw gars yi nag doo doon jàngal kenn magie noire magie bu yées ci njabar lu dul dañ naan leen innamaa nahnu fitna mais loolu la bu xaabakat yi di wax ah ah xam-xam bi ma yor nag xam-xam la boo xam ne bu dangereux xam nga yooyu wala ah c'est pas manipulable pour tout le monde de di la mettre en garde wala balañ la ko jàngal mais c'est pas pareil loolu kese la waaw <laughs> ah, kon dellul foofu. Euh, nga gis loolee kon malaaka yi nga gis kon ni ñu xam ne noonu lañu euh, euh, di njëkkantee ngir di keral ki nga xam ne mooy ci génn àddina waaw mu bokk ci man xabaay Seydina Abdallah ibn Arabi voilà ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu waalidu Jaabir radiyallahu anhu maa këne moom bi mu génnee àddina malaaka yi ñoo ko doon keral Allah waaw waaw nga gis kële moom xaarisa moom innam naka innam naki yaayam sa doom ji xaarisa qad asaabal firdaws al a'la allah waaw ah. ah. barki yàlla laa wax kon de loolu lu am am solo la kon mooy lëkkaale mag suñu bunt bi mooy faatu ci toolu xare malaaka dañ ciy dégg bu ñëw di la keral allah dañ ciy jàngi tamit que ne jooy ku génn àddina du loolu la ñu tere mais façon jooyin walañ tere moo jooy mi nga xam daa am ay yuuxu moo tax sëy naa jaabi na man bu may jooy yeneen saa sam terew ma mais bi mu mooy leeral yi naan baakiya aw saaiha mooy à vrai dire ku doon yuuxu la kaw waaw yeneen saa salam ne euh, ne ko te boobu sax yeneen saa sam terew ko parce que après la yeneen saa sam tere lool yaa ngi fàtte imaam al-Hafiz Ibn Hajar ñu wax bi wees naa imaam al-Khattabi de na lii dañ ciy jàngi le fait Euh, euh, euh, yaayu xaarisa doon wax ne <laughs> yonent bi alay salaam man nag damaa bëgg nga xabaare ma sama doom bi waaw nga wax ma ci xaarisa daal alaa tuhaddithunii an xaarisa waaw fekk ñu ko faat Badar wa in kaana fil janna bu nee ajjana ah sabartuma muñ wa in kaana ghayra dhalika nag ajtahid ajtahad ijtahadtu alayhi fil bukaa bu dee mu ngi ajjana ma muñ bu dee nag newul àjjana nag eh, dinaa góor góor lu ci wàllu nag daldi daldi daldi daldi jooy mu imaam al-Xattaabi rahimahullah ne yonent saa sallam terewu ko kool day wan ne kon alal jawaaz que loolu ma nekk la imaam al-Xaafis ne benn dalil ci newul parce que lii nii Badar la woon alors que après Uhud Uhud am Uhud ci ko tere après waaw te waxoon nañ la bu yonent saa sallam rombee duurul ansaar ñuy jooyoo seen way ñu génn àddina yi ba mu ne ah waaye Seydina mu ne Hamza de amul ku ko jooy ba seen sang yi ne ay aywa jox leen digal léegi nag jooy leen Hamza voilà ñuy jooy jooy yu metti yeneen saa sam ñëw ne leen yéen sonal ngeen seen bopp di waaw mooy def ngeen leen war léegi nag à partir de tey bu leen jooyati ci ñii voilà mooy talim tere bu jooy ah jooy nan lañ koy tere waxoon nañ la ko <laughs> lu naturel lool te nekk nekk doomu ànd ak doomu aadama te tamit di wane yërmande moo taxoon moo Seydina Abdurrahman niñ ko foogoon ibn Awf innaha rahma rongo yi nga gis muy génn sama euh, bët yi man yonent saa saam di di di wadd ndax sama doom jii di Ibrahim ibnu rasulillah alayhim asalatu wasalaam génn àddina innaha rahma wa innama yarhamu allah min ibadihi ar-ruhama yërmande la te borom bi ñu muy yërëm ci jaamam yi mooy ñu yërëmaat waaw kon loolu di wow wow lu xew di jaay ne yow da mën a supporter yooyu kenn jaam bu xam du ko def ak boroomam waaw allahu akbar kon mooy possibilité jooy mais pas jooyu di yuuxóog di yaxawa di dóor ay ndec sa bopp comme laysa minna li yeneen saa saa bokkul ci ñun man shaqal juyub ku xotti bu amee musiba di xotti yéreem yi mu sol ah, ah, wala tamal xudul di di di talaata ay ay lexam tël Euh, wa daa di woote bi daawal jaahiliya ci daawa jaahiliya yi ñu waxoon bi passé rek yu mel noonu sama mooy ka doon dundal picc ma ci géej jaag nga picc yee ca jaww jaag jën yee ca géej jaag sa ki nga xamante ne moo doon xama asamaan ak suuf mooy ki nga xam ne bu dul woon moom ma torox ak nangam ak nangam ma ne ki nga xam ne bu dul woon moom nga torox mooy yàlla <laughs> waaw laa humma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala salayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama ilaqayna innal ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna voilà kooku la laa <laughs> humma yoneen saa saam ne laa humma ay saa borom lawla anta bur woon yow mahtaday naa ñun amul kenn ku ci gindee kooku mooy yàlla wala tasaddaq naa doon yoon saraxe di gëm bay saraxe sax wala solay naa te du ñu woon julli waaw te doon ñu woon toroxlu ngir yow kon nag fa anzilan sakinatan alaynaa yàlla nga wàcc waay yow mi ñu may loolu lépp sa dal ci suñu kaw wa sabbitil aqdama nga dëgëral suñuy ndëgg tànk ci kanamu noon yi buñ dajeek ñoom waaw gaa yële Quraysh Ghazafan ak ñi àndal ak yahuud yi dañoo ñëw def coalition ngir fay diine ngir dootuñ ko fi jaamoo dootuñ la jaamoote te loolu mooy fitna liñ bëgg waaw loolu lañ bëgg abay naa nag dinañu ko bañ tey <laughs> ak fu ñu ko woote borom bi dina tàggat ci kaw suuf ñoo xamante ne mam bu dee isaaba benn jamaa bu ndaw lañu maa la tabalu min ummati zahirina ala al laa yaxaafuuna man yaxzuluhum waaw yooyu saa saam nee na am na benn mbooloo ci sama xeet duñu deñ di nekk ci dëgg waaw ragaluñ nag ku leen gàcceel la laa yaxaafuuna man yaxzuluhum gaa yooyu ragaluñ ku leen gàcceel ci yàlla gi ñu nekk sànce yàlla gi ñu nekk ku ci ñëw bëgg leen toroxal ragaluñ la laa yaxaafuuna fillaahi lawma laa imma ragaluñ ci yàlla mi tax ñuy jëngoo ko def aji ŋaññaateeg aji ŋaññaateeg ku mu doon waaw kay kooku mooy ki nga xam ne bu dul woon nga torox mais moo tax wax waxoo wax yooyu mooy dawaa jaahiliya waaw bu dul moom ñu alko wooy ñun alku nañu dee nañu ooy waay ñun lu dundu gi jara ci waaye ma ne gi day jar dara jaamu yàlla la ma sa nekk kilifa sa ngam gu màgg gi la doon teg te doon na yar doon la def lépp génn àddina mu ngi fi wala nekku fi c'est la même chose mooy jaamu yàlla la te ki leen doon yar wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum ah yeneen bi saa saa nii mi mi di boppam yeneen saa saa loolu bi wax te mu ngi doon dund moo xamal ko saxaaba yi te génn guloon àddina te keroog Uhud gii aaya yooyu ah. parce que dañoo dégg ñu ne qutila Muhammad sallallahu alayhi wasallam faat nañ Seydina Muhammad ci toolu xare bi ba ñenn ñi ñenn ñi daw jóge ci toolu xare bi dem bay jege Medina ñenn ñi moom teg seeni ngànnaay di xaar ñu ñëw faat leen ba Seydina Anas ibn Nadr mi ñu gisoon bii weesu euh, bële bële Seydina Anas doon ko nekk ne ba am ni tañ fàttali ko sànq sama bàyyi tax de père euh, dafa euh, absenté woon barab mu daal di ñëw kooku Euh, ñëw wax ak ñoom ne leen di fekk leen ay gaa yoo xam ne groupe ci saxaabaa yore saa saam teg seeni ngànnaay toog mu ne leen ne yéen lu ngeen di def ñu ne ah qutila Muhammad nee nañ faat nañ Seydina Muhammad mu ne mais ah, mu ko fàttali keroog léegi bu ñu faatee Seydina Muhammad nag saa salaam mais mais du ngeen def ni moom ku kon bu dee dëgg la mais jóg leen ngeen faatu ci kaw li mu faatu kay voilà mu galvaniser leen gaay jóg waaw am gaay yoo xam ne ñoom ñu ngi desoon ak yonent bi sallallahu alayhi am ñoo xamante ne ñoom même biñ nee qutila Muhammad sallallahu ñoom dañ ne ah comme que noonu la demee damay xare ba faatu rek jeex na waaw ma ne danaa xare baa faatu doma moom la ñaa liggéey voilà <laughs> kon kay loolu hein loolu lu am solo la euh, am solo la allah allah allah hein léegi kon loolu lépp euh, mooy dans waa jaahiliya façon yooyu lañ faat lañ lañ tekki lañ tere mais pas gis ay soxna wala sa mag ñu jigéen wala sa sœur wala sa waajur jigéen wala yu mel mu am musiba faatu di jooy nga ñëw naan ay non jooy daa xaram nga dégg saa yi kat moo jooy daa xaram façon jooy mi yuuxu wéeg met sa bopp dagg say yére bay sa bopp ci to ci ci suuf si wala mbëkk benn poto bu newoon foofu fël bunt yi benn gone bu romb nga mbëkk ko gone gi waajalem laa bi siina loolu lañ tere waaw te loolu mooy fa waa fekk waa ji mu ànd ak euh, sagoom loolu la ñuy wax voilà loolu la ñuy yaaye mais pas jooy waaw boo jooyul moom day wane ne yow sa xol bi am na lu ci ne ah innama yarhamullah yeneen saa saa yàlla yërëm mooy arwaxamaa mooy ñuy kon loolu dafa am solo ko quoi waaye gis nañ yenn riwaay Seydina Jaabir nee na man dama doon ñëw bëgg di wuññi sama fa dhahabtu akshifu an wajhi fa nahaani qawm ma ñëw ngir daal di wuññi li nga xam ne moom lañ sànge woon sama baay am ñoo xamante ne mooy beneen bi qawmi mooy ci lamsaar yi ñu daal di may tere Abdullah riwaay imaam Muslim bi nee na ma defaat ko ñaareelu yoon ñu tere ma nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa rafa'ahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw amara bihi fa rufa yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di ma koy wuññil wala mu digle ñu wuññil ma loolu dañ cee xamee ne mooy nit gaañu nii nit ki fekkewu ko ah nga ñëw ñu dindil la nga xool xar kanam gi noonu ni ñu ko noonu dernier une dernière fois loolu du lu xaraam voilà du lu ñu tere léegi nag nga ne mais attends Euh, buñ ko tegee verre di ko exposé gars yi di ñëw di xool ubbi benn kii ma la loolu euh, dafa benn affaire nit lu muy def innamal a'malu binniyat lii masala bu am solo la gis nga yéene kii jëf yi ci yéene la tegu bu dee nag yow li ngay def da ngeen koo wàll yi ci kuffaar yi ci yéeféer yi ndax noonu lañuy ñuy def comme tubaab yi di leen tradition bu benn président wala benn kilifa wala sax benn kenn koo xam ne seen njaboot la mu teg ko ci église bi dindi xar kanam gi noonu gaa yi ñëw di yërndu après dem di kii indi fleurs yeeg nangam yeeg nangam yeeg nangam yi bu dee ci ñoom boo ko jëlee bay def lool xam nga ne yow de sori woo dara ak loo xam ne sunna la yow moom xam nga ne sori nga ak lu sunna yow da ngaa nekk rek la tattabi'anna la alladhina na min qablikum moo fi ne waat naa ne gën yeneen saa soo waxoon di ngeen Euh, tëraliinu doxaliinu ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon waaw minal yahuudi wa nasaara moo tax biñ ne ko waaye yeneen saa sam ñoon jublu <laughs> mu ne mais bu bu ma jublu ci ñooñ ñan laa ci jublu kon xam nga ne soruñu wuti nga kii waaw sinon mooy boo gisee xadiis yi mooy dañoo ñi dañ leen a muuroon ñoom ñëpp te yooyu saa sax boo gisee eh, ñu ngi la doon wax sànq hadith Seydina eh, Jubayr eh, kii Seydina Abdallah ibn non non Zubayr ibn al-Awwam naan benn jigéen buy waaxu jóge ne ma ne hee kee de sama yaay la waaw ma daw rek mu daal di ma yone saa sax ne nee leen bu leen bu ñu jege bi may ñëw laa ma yor dara maan kuy rek mu daal di may ngàdd tël <laughs> amoon doola <laughs> waaw mais ma nekk yooyu saasam nee na ci saase mu arrêté waaw ndigal allahu akbar te musiba gi ko dal daa metti waaw ñooñu saa saasam da doon bañ fitna ko la doon bañ mooy ñu gis ko yuuxu yéeg jooy yi jàpp leen ak yu mel noonu ak surtout ni ñu leen def ñoom nga am dañ leen décapité woon waaw kantaa ñi nga xam ne mën nañoo supporter lool comme naa Jaabir mu may leen ñu daal di koy xool voilà voilà loolu ci kaw noonu day am néew te léegi nit ñi bu ñëwee euh, mën a xool nii ci cadre bu mel nii roye ko lii nga xam ne moom lañu sëy naa Jaabir wax mais kanta loo xamante ne parce que da ngaa gisoon nasaraan siy def wala yooyu nga ñëw ne ay wanañ def parce que mon père était le sous-préfet wala le préfet de Nangam wala le kii du gouv le le le gouverneur de la banque de des états d'Afrique de l'Ouest yooyu ah kilifa la nangam nañ ko exposé gars di xool léegi foo ko jële parce que da gis gars yi di def loolu mooy xam nga ne sori nga li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa waaw te li tax saxaaba yi doon ko ko tere fa nahaani qawmi yoneen saa sam da a bàyyi noonu mais gisee ne bon sëy naa Jaabir tamit ak loolu dañ ci euh, mu daal di koy permettre loolu dañ ciy xame ne nañ ci bàyyi xel surtout ñi nga xam ne ñooy liggéey ci hôpitaux yi médecins yi ak ñooñu di toppatoo koor yi nga xam ne ak chambre funéraire yi nit koo xam ne dafay indi yaayam wala baayam wala doomam wala nangam mu feebar mu indi ko fi mu génn àddina waru ngeen koo xaj koor bi naan ko ñëw di wax ak moom wax yu ñaaw yu ñagas yooyu waaw loolu mu dugg xamul mu ngi moom mu ngi ànd ak fitna parce que xamul yaayam ci lu mujjee ngeen accueillir ko dugal ko ci biir xamul li xew du ngeen ko informer du ngeen ko wax dara buy kii sax léeg-léeg bu kenn génnee ci médecin muy laaj ngeen koy jànn ak tamit di leen dàq ay eh, dem leen fële loolu yëfi nit la wala yëfi sauvage la billahi yëfi sauvage la quoi ko xol bi am na am na am na yërmande yi dara lu ci ne wallahi kooku xol bi xeer a ci ne ku mel noonu ne kii lii ko dal dafa metti booy génn sax war a traverser couloir bi ñu nekk nga defal leen même bu dee yéen a ngi ci opération yi di ko di ko kii ngeen na waaw na seen xel dal rek ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci di ñaan yàlla rek mu daal di ciy jàppale waaw moom dal na seen xel dal yu mel noonu dem ñëwaat jàllaat mais ñëw gars yi di la laaj nga yuuxu nit ñi comme ni ma koy dégg ñu naan Sénégal noonu lay amee ñoo xamante ne seen mbokk ñoo faatu ñu ñëw di leen jànni quoi wala iyaazu billah après ñu ne la ñun fii quatre-vingt-quinze wala quatre-vingt-dix-sept pour cent des mi quelle façon musulman musulman de lan de non mais amuñu jikkooy musulman wala iyaazu billah sori nañu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw. yeneen saa sax bi mu gisee Seydina Jaabir muy insister di insister waat sa ñee di ko tere yeneen saa sax ci boppam nee na moom moo ñëw daal di may wuññil sama xar kanamu eh, kii bi bàyyi ma gis ko wala mu digle. yëfi yëfi yëfi bon yëfi yëfi jikko yu yées yi ñuy am c'est pourquoi nit ñu yaayamoon fii dafa ko fee indi ngeen ñëw di ko yuuxu mu génn àdduna bu ngeen génnee sax ni ngeen ko koy waxe loolu rek moom mën na cee topp dee ci waaw téye koor bi nag di waxu ngeen ko loolu kii ba pare di ko laaj xaalis waaw bala fee koor bee jógee ngeen ko ndàngam mun a yaa ngi yow moo ñëw woo kii ki euh, bureau yow médecin bi woo ko sa bureau wala wéet ak moom fenn tàmbali di wax waxu loo xam ne waxu dalalaate en tant que jullit ah inna lillahi ma axad ak ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un boo ñëwee fekk ay góor ak jigéen nga ne ah yéen mbokk ki fi ñëw léegi wala ki met malade bi ñu ne waaw nga xool ki nga xam ne jàpp nga ne mooy góor goo xam ne gis nga ne kee niru na ne mooy kilifa nga woo ko ne ko ah mën naa laa gis waaw nga wiis ak moom foo xam ne ñeneen ñi duñ ko dégg waaw lu tax yeneen saa saa permettre yaay naa Jaabir alors que ba mu déggee ndaw sële di yuuxu bu koy ah, ak jigéen ñi mu ne woon buñ jege parce que xam na ne li ñu mën a supporter ci wàllu musiba googu góor ñi jigéen ñi mënuñ loolu mooy en général nga dem gis ak moom ah, wéet ak moom wax ak moom wax ju sedd te dal bu dee ne yàlla daa def ne ah jël na seen yaay wala seen mbokk mi ñu fi oo ko wax ju dal ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw ñun ci yàlla lañ jóge ci yàlla lañuy dellu ah ay way ngëm yàlla lañ boroom bi nga xam ne de moo ne kullu nafsin dha'iqatul mawt waaw bakkan bu nekk day mos bu mos dund dina mos de ndéem rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu yàlla yebal ci ñun moo ci muccul kon ñun kenn du ci mucc te borom bi nañu wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillahi kitaaban muajjala amul benn bakkan buy génn àddina lu dul ci ndigalu yàlla loolu nag lu yàlla bind la utal ko dexal boo xamante ne ni bu jotee jot na bu jotul jotul waaw ah ma lay wax rek ne inna lillahi ma axad wa lahu ma wa kullu shay'in bi ajalin waaw borom bi de moom la ñeel Euh, li mu joxe moo ko moom li mu jël moo ko moom mbir mu nekk nag defal na ko dëxal comme ni mu ko waxee ci aaya bi sànq ah ma lay ñaan di la nga muñ te sa muñ goog nga yaakaar ko ci yàlla mu fay la waaw bu dee am na yoo gis yu rafet ci bi muy génn àddina xaal bu rafet nga wax ko ko ne ko te am naa ci moom yaakaar bu baax de wax dëgg yàlla bi ñu koy kii bi ñuy génn àddina tudd na baati seede yi yu mel noonu quoi xoolal loolu nit lii mooy ak nit moo tax en tant que jullit gis nga suñu formation médecine yi ñuy def parce que t'es appelé un jour wala des jours fréquemment yu bari léeg-léeg ngay assister ay mort yow médecin bi wala ñi nga xam ne ay infirmière lañ ak ñu mel noonu ñooñu dañ leen a war a xamal mbir yii nga xam ne gisoon nañ leen ci Riyad bi tama wax ko fi ci nii ay ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam tamit li ñuy teg ak yu ak wax yoo xamante ne ni ci alquran sunna lañ ko jëlee di fi dëfale jàng yi yeneen saa sam doon ko wax doomu boppam sayyidatu Fatima non maanaam sayyidatu Zaynab inna lillahi ma axad wa lahu ma a'ta keroog bi nga xam ne ca la doomam ji waaju génn àddina waaw mu yónnee ci yoneen saa salam ngir mu ñëw fekk ko yoneen saa salam ne ndaw li ne ko inna lillahi ma axad wa lahu ma a'ta wa kullu amrin wala kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma famurhu famurhu ah wala famurha fal tasbir wal tahtasib waaw mooy loolu yu mel noonu nga ñëw yooyu dañ ko war a xam bokk ci formation bi waaw buñ dee jullit nekkul ni rek ñun dañu koy kale alaa li tubaab yi def kese déedéet dañoo war ca boole loo xam ne diine dañoo ñun dañoo am bokk ñoom ñoom waaw lay suuf sa waa mais yemuñu res na bokkuñu am na yoo xam ne ñoo ko bokk formation bi nuñ koy defee yoon mais dafa am yoo xamante ne nii ñun plus la bu ñu am wa tarjuuna min allahi ma la tarjuun waaw ngeen bi yaakaar ci yàlla loo xam ne ñoom yaakaaruñu ko ak nan leen seen yonent jàngal ngeen jëfi noonu non seulement yow bi xam yooyu di ko def mais sawaay foofu mooy sa yoonu yàlla bul ñee ka nekk fële nekk ci jàkka ji tout temps minute bu nekk muy muy muy si kar yow sa fii mooy sa yoonu yàlla fii nga nekk di assister ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy malade waaw di assouplir douceur di dalal ñi faatule di assister ñuy faatu di fexe di leen sa jamono jooju kalimatu la ilaha illa allah kaddub la ilaha illa allah ci seen derniers instants yooyu nga xam ne képp ku faatu wax loolu taxi man kaana képp ku wax ku képp koo xam ne li mujj lu mu wax mooy la ilaha illa allah daxalal janna képp koo xam ne li mujj li nga mooy laa ilaha illa allah da ngay nga xam yooyu nekk ci yooyu mu nekk loo xamante ne nii c'est ça non seulement euh, yow sa côté sa borom nii côté ñun ñi nga xamante ne dañu faatule sax dañuy am apaisement du cœur parce que oh, daje nañoo médecin boo xam ne mbir mi mënoon na gën a metti waaw buñ ma accueillir woon neneen wala ñu waxe ma ko neneen waa il a été à hauteur fa jazaahu allahu anna yal nañu ko boroom bi fayal yiw te dëgëral ko te baril ñu mel ni moom c'est ça c'est ça mais on ay jurate yuuxu nit ñi kee alaa kidnappé kooru nit ñi bu ngeen fayul nangam lépp nekk affaire mercantile kese wala iyaazu billah bu ngeen indiwul nangam bu ko defee gars di woote fu nekk ni loolu dafa ñaaw quoi xam ne ñu ne la réew mi réewum julli la nga xam ne l'islam Sénégal nga xam waaye ma ne l'islamu la du l'islamu dara bu dee fekk ñu ngi yor euh, euh, yi nga xamante ni mooy melo yu mel nii ay comportement ay jikko yu yéese nii te damaa wax médecin yi côté parce que côté bi ñu nekk nekk ak côté fi ñuy fi nit ñuy faatoo ci hôpitaux yi yooyu mais secteur boo dem daanaka jaaykat baag fu ne jikko yu yées lañ yor ba pare toog di yuuxu wal iyaazu billah ñun font quoi waaw kon am solo ah waaw waaw yeneen kii aw ne ndaw si. jooy ko wala bu ko jooy mooy li imaam al-Hafiz wax ku mel ni est jar naa jooy waaw yëgal leen bushra ne leen malaaka yi ñu ngi koy keral nii fekk yëg ba niñ koy yëkkatee ku mel noonu est jar naa jooy jooy yu xam ne jooy eh, njàqare la mais yu xamante ne mooy loo xamal ne ah waaye fa mu jëm de fa mu baax la na mu tax moom mii la yeneen saa saam ne woon jaabir est-ce que lu euh, yow sa baay amul kenn ku yàlla waxal ci sa mooy euh, sans intermédiaire ku sa baay gis nañ ko karo bim naan sa <laughs> ne ko xanaa xamoon ne sa baay daa euh, borom bi daa wax sa baay ne ko yaa abdu tamanni yaa abdallah ne ko abdallah hmm? léegi kiiwal mébatal quoi waaw waaw xoog ba mébatal mu ne ko borom bi xam nga lu ma bëgg mooy nga delloowaat ma sama dund ma delloowaat ci àddina dem xare ji wat ñu faataat ma yoneen sa suñu borom ne ko waaye nag ah yaa abdi waaye dafa sama kii hmm? euh, kàddu daa jiitu woon annaha ilayha la yurja kene ku génn àddina moom doo delluwaat waaw waaw la borom bi waxal sans intermédiaire kooku kooku waaw dinañ ko jooy parce que ay jaam lañu borom bee ñu teg naqar waaye de gërëm nañu de waaw allahu akbar radiyallahu ta'ala an shuhada'i Uhud ah, wa an jami' shuhada'i al-muslimin ila yawmi ddin amin kon nag foofu lañuy yem ci bii nii eh, eh, eh, bon bi ci tegu nag xam naa dañuy baay bii di ñëw hadith la boo xam ne gisoon nañ ko waaye bi ci tegu dañoo niroo bon xam naa ñuy baay bii di ñëw comme que def nañu une heure dix moom dama foogoon ne dinañ def bi après teg ko ci jeexalee ko comme que luñ jotoon a gis la Euh, mais bon nañu bàyyi boobu ba bii di ñëw muy xadiisu Seydina Sahl ibn Hunayf kañ nañ ko tudd fan yi rahimahullah bi Seydina Ali yeneen saa sax bi jógee Uhud gii <laughs> mu ñëw ne Fatima Sayyidatu Fatima radiyallahu anha jox ko jaaseem na ko raxasal ma sama jaasi bii wallahi laqad sadaqani al-yawm yeneen saa sax ne dëggu naa ak man tey <laughs> Seyna Ali radiyallahu anhu dama jël jaaseem ne Fatima jëlal bii nga raxas waaw moom itam waat naa ci yàlla ne dëggu naan man tey fu ma ko woo tey na ma ci xare bi yonent bi alayhi salaatu wa dégg Seyna Ali wax loolu mu ne ko la in kunta qad sadaqta al-qitaal laqad sadaqahu ma'aka Sahl ibn Hunayf wa Abu Dujana waaw <laughs> yonent saa saa ne ko nga ne la naa waaw bu dee da dëkku nga ci xare wi tay Uhud de nag bu boolewaale ci tamit Sahl ibn Hunayf moom itam dëkku na ci xare wi tay ak Abu Dujaana ak Abu Dujaana di Simaa ibn Xarasha radiyallahu anil jamii kon Sahl ibn Hunayf ah du Hanif de waxoon naa la ko Sahl ibn Hunayf jàmbaar Uhud yi cat cat cat Allah pop pop pop pop pop pop pop lii di ñëw xadiisam mais euh, euh, kii nu mu tudd euh, moom xadiis la boo xam ne nag gisoon nañu mais bon après bi ci tegu bon xam naa duñ ci yàgg noonu parce que gisoon nañu ko léegi dama lay wax fi ñu ko gis comme ça nga liiraal ko hmm? mooy xadiis numéro cinquante sept xam nga kon lañ <laughs> ko gisoon loolu yàgg na de hein waaw waaw loolu foofu lañ ko gisoon léegi dellul foofu hein mooy euh, cinquante sept déglu ko ba la ñoo ñëwaat man moom déglu naa koo pare parce que dama jàppoon ne dañ koy def tey waaye waaye c'est bon yow nag déglu ko comme ça boo ñëwaatee bu ma naan lépp lees ci waxoon yow bay ah loolu du nekk loo xam ne lu lay jaaxal la wallahu taala alam kon ñu yem noonu waaw allah ah sayna Sahl ibn Hunayf allah <laughs> kon radiyallahu anhu wal arda wallahu taala alam <laughs> wa sallallahu non non non non sahaaba yi daal ñoo ñoo neex a nekkal waaw te ku nekk ak ñoom yaa ngi Rasulullah